fajr la wax suma atimu siyaama ila layli gis nga li ngay gis ñu koy tuddee arc-en-ciel anglan ko rainbow mooy du xam ngeen xon mooy buum bi def ay vert ay jaune aywa dafay génn ci réew yooyu dafa am ñu doon naan ci janj lay génne génnul ci janj de jant bi dafa yore mboolem couleur mboolem couleur daf koo yore léegi nag bu niiree penku jant bi nekk sow bu xiinee penku jant bi nekk sow nga gis jant bi mooy tàppe ci kaw ndox mi mu feeñal couleur ci jant bi bu fekkee nag asamaan si sow la xiinee ah jant bi nekkee penku mu ngi feeñee fii ci sow gi ñu ko de arc walla ciel wala lu mel noonu dafay feeñ ci réew yooyu ci degré soixante-six et demi waaye ni muy feeñee day mel ni weex weexi bët ak ñuul ñuuli bët rëdd bi nekk seen diggante da xam ne bu may gis jant bi guddi na ci àddina bi bu may gis weer bi tam bëccëg na ci àddina bi lii kay lu gàtt la lii kay lu yomb la yaa ngi nekk Greenland wala yaa ngi nekk fële Sibérie wala yaa ngi nekk ci Eskimo boo seetee loolu da gis xam ne guddi na ci àddina bi dogal yàlla leyl la wax yàlla waxul ndog di dafa ne guddi na ci àddina bi dogal nga jékki-jékki gisaat ko umal min al fajri summa atimmu siyaama ila leyl kon li ñu naan alquran amul ko solution alquran kay ba mu wax solution léegi na ñun ñu ne woñ bu weex la nit ñi doon takk ci seen bopp lal yi ak woñ bu ñuul boo demee ba nga mën a ràññee woñ bu ñuul bi ci wëñ bu weex bi kon koy fekk bët set na bët set na kay mooy suñu waa ji moom dafay téye bool bi di laal rek boo demee nag ba xale yi daal yëkkati rido bët mi nga bugg a sedd mu ne doo delloo rido bi nga ne bët nga bëgg a sedd euh, du dañuy ne fii ak euh, mënoo ràññee woñ bu ñuul ak woñ bu weex mën ngaa lekk bàyyi nañu lekk rek <laughs> kon dégg nañ ko euh, solo si noonu la kon différence yi amul mun nañu woorandoo mun nañu julleendoo fii ba fu mu doon heure décalage bi mu am bariwul déedéet dir at bi yëpp ci mi ngi topp weer yow doo topp weer bu dul weeru koor rek weeru koor ba weeru koor nga da nga ragal xiif waay bàyyi doomu adama ñu woor euh, bu leen yóbbu seen diina ci addinay doomu ja addinay euh, euh, nit ñi Seydina Muhammad neen benn jullit gën te yées jullit goo xam ne dafay jël diinam aj ko ci àddina addinay waay mu di ci di ca coowee di ca amee di ca defaroo defar mbiri boppam mbiru ay doomam mbiru ay sëtam bu leen mos a dugg ci xeetu diine yooyu ki ki vérifié nga ma tableau bi docteur vérifié nga ma ko yëpp aw na yoon alhamdulilah kon télé mun ngeen ko jël yàkkamte bi damay yaakaar balaa may def dara fu ma ko defuloon wala comme lettre français bi gënu ko miin léegi lettre arab laay gën a bind danaa nëfu arabe dafay taxaw nii da ngay for ne kon lii la jamono joxe woon ma jox leen ko noomu ci dara budul yàlla bugguma ci kenn budul am ngërmande Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam joxe ko ngir yàlla sama xol lu ma may la du ci dërëm laa bëgg du salaire du ñu tabaxal ma kër du ñu jënd mal oto du ñu tudd ma du teel du dara ma joxe ko lillahi wala rasuli ak yàlla mi ngi may may yaram bu oyof ci université bu mu doon ni ma ko doon defee ci àddina bi cheikh lim na ci lu bëree bëri lim na ci lu bëree fu nekk fas naa yéene cours bu mu doon xam naa dana am ku wax walla cheikh moom chimie lay def physique physique chimie waaw danañ ni sëñ bi wax ne ba pare tuddul oxygène fan la alxuraan wax oxygène <laughs> te oxygène géej yépp moom la lépp luy ndox moom la lu tax lu tax sëñ bi tudd oxygène ci alxuraan te nee nañ maa farat naa bàyyiwuñu dara ci alxuraan ana oxygène ci alxuraan hé ndox lan la H H2O da am ñaari donjo ñaari hydrogène ngay am ak benn oxygène seetal oxygène ay donjam juróom-ñett la ah oxygène ay donjam juróom-ñett donj la am juróom-ñett mi ngi ca digg ba plus la am na boo xam ne moom modérateur la moom nekkul lonk nekkul roq waaw ah, foog ñu làkk wolof loo xam ne nekkul lonk nekkul roq nekkul plus nekkul moins mi ngi foofu ci digg ba juróom-ñett la ci oxygène am na boo xam ne la ci digg ba am na boo ni ne du plus du moins juróom-ñett la ci digg ba ligne bu njëkk bi ñaari électron moo ci nekk lii ñu ñaareel ba juróom-benn moo ca nekk juróom-benn bu fekk jee ñaar muy juróom-ñett hmm? hydrogène nag moom benn tomb moo tax moo gën a oyof ci mboolem atomu àddina kon bale juróom-ñett la bale benn la ah bale juróom-ñett donj la bale benn donj la yàlla nii la ko waxee ci alquran yàlla ne wa ja'alna def nañu am ñu jàng wa xalaq naa waxuma ne alquran juum na de alquran amul woon tomb amul woon maas moo tax am na bërëb bu naan fata sabbatu am na bërëb bu naan fata bayanu wa jaal na wa xalaq naa wa jaal naa min al maay kulla shay xay yàlla ne lépp luy dund ci ndox laa ko def xay yu haa yit la kii diis la nga teg ko jeex na kon benn atom bii juróom-ñett la am bii benn la am kon oxygène nga jeex <laughs> alhamdulilah rabbil alamin kon foofu laa koy ajee eh, bu beneen lu ñu yàlla mayat ñu def ko eh, yal na yàlla fay leen yàlla guddal fan yi eh, maa ngi leen di ñaan benn ñaan mooy dangeen ngeen dégg lu nekk seen góor gi seen waa ji muñ leen lépp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ma gënoon a mot moo ma gënoon a tedd moom a gënoon a yiw yonte yàlla Muhammad xas nañ ko ŋàññ nañ ko saaga nañ ko doyadil nañ ko tuutil nañ ko waaye li yàlla bëggoon fam bëggoon ak nam bëggoon yàlla defee na noonu lu ñu teg seen góor gi nangu leen ko bu leen xeex ngir man bu leen xasante ngir man bu leen ŋàññante ngir man gërëm naa ñëpp xala ma kenn même rajo yi ñëwul sant naa leen gërëm naa leen man du ma opposant opposé wu ma gouvernement gouvernement bi tey boo bu njëkk dama doon naan juróomi ministre léegi nag comme ay coggal la dañoo bëri coggal ah, waaye samay xame samay wóllëre boo leen dindee ci ministre yi rek ñu jeex tàkk kon ñoom ñooy man man maay ñoom samay wóllëre ñu samay sët samay jarbaat lu ma kenn ci gouvernement bi wutuma dara ci ñoom nag dëgg moo neex yàlla andil nañ ma ceeb delloo naa andil nañ ma oto delloo naa ñu ma andil ci bien àddina delloo naa ko sama école man maay fayal sama bopp kenn du fay ñëpp dañuy jàng ngir yàlla français arabe anglais Cheikh Ibrahim mooy directeur bi bi benn jigéen du jënd ticket benn jigéen du fay accouchement da ngay dem sa yoon centre social ba ki ko yore mi ngi nii ci biir mbooloo hmm? Hmm? kon gouvernement bi dama leen di ñaanal yàlla ñu bañ a tarxiis ku yenu sa meew kat bul ko ñaanal mu tarxiis kon doon naan meew waaye nag kanta bugg naa dara ci ñoom déedéet bugguma passeport diplomatique li ma dox doy na sama doom yi jàng bitim réew yëpp man maa leen di fayal seen bourse jël musuma jël bourse gouvernement kon kii kay sonn la ci dara man sama dund waru leen gêner moytul pax bi jaan def ci dugg léegi kii kay def laa bëgg moytul lii pakk la léegi nga daanu kii kay def laa bëgg waaye ku la dul ragal sa sa sa gannaaw doo teg ay waxam ne def la yàqal fu ma leen di yàqale ñoom o contraire dañ ma dimbale damay natt sama bopp bés bu ñu ma tegee rek ma xam ne bàyyi naa yoon bés bu ñu ma tegul ma xam ne ba léegi maa ngi ci yoon Jamal Abdel Nasser loolu la waxoon ca Égypte mu ne saa su ma tubaab yi naan very euh, good euh, mu ne naa xam ne que bàyyi naa yoon buñ ma ne nag euh, noo guut naa xam ne kon ndeke maa ngi ci yoon seen noo guut la waaye man sama guut la sant naa sëriñ sëpp ca Touba Mbakke njobootu xayrul xadim ca Tiwaawoon njobootu Maodo Malick ca Madina Baye ambassadeur Seydina Mohamed ca Yoof ca Halawaar Nioro di Sahel taal taali ca Madina Gunaas ca Casamance Bangeer Mahmouda Dasilama Taslima ah? bàyyiwuma benn kër ku ma tudd ku ma dul ma bëgg naa ñëpp sopp naa ñëpp néeg nag lu mu rëy foo nga am foo ci fare rek nga toogee koñ bale wala koñ bale waaye amul kenn koo xam ne am naa ak yow xar ma yàlla déedéet jullit fu ma ko bañee aw ma ko ci sama xol ñëpp laa bëgg maa ngi leen maa ngi ñaan yàlla yal nañ dajawaat déwén yaa rabbi yal nañ dajawaat ay déwéni déwén yàlla ngeen gën a bari le ngeen gën a barkeel la na ngeen gëm ne bëgg bu ngeen ma bëgg rek bëgg naa leen lu ko ëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla ngeen raw te raw lépp lu ngeen jur yàlla na tekki te barke tànk yi ngeen ñëwee yàlla na ngeen delloo tànk yi ko gën set seen aajo yëpp yàlla ko yàlla faj lu ngeen sumb yal na sotti lu ngeen jiyam yàlla na ant lu ngeen dogu yàlla na ko yàlla def yàlla maa ngi lay ñaan ñi di ci bàmmeel yi na nga jégal ñëpp bul topp kenn yow yàlla yow mi yàlla na neex yàlla na ratax yal na oyof lii tak yëpp yàlla na tàggal ci ko yàlla na lépp dekkante ci barke Seydina Muhammad kenn ku dem wallahi wallahi li may yëg dootul mënatut a ànd ak tàccu wallahi mënut a ànd ak tàccu xam ne kii ku le Abdullahi bu bëgg E, bésu tey bii ne leen bégloo ci beneen bés buy ñëw te yéen ñëpp teeru ngeen ma yéen a ngi tafaka dal ñëpp a ngi ree waaye bés ngi ñëw ma tàggu leen keroog na oyof ci yéen na ngeen xam ne kii jaama bi yàlla dong bu ñëwoon jamono la ku xeebu la ku tuuti la ku amul dayo la ku amul maqaama la kuy dimbalante ki yenn la ngir yegg ci yàlla buñ yegg ci yàlla loolu lay mébét buñ ci yeggul ñaanuma ko yàlla waaye maa ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad yàlla nañ yàlla xoolee bët bi muy xoolee Seydina Muhammad du leen xalab abadan ku dellu ci sa kilifa ca sëriñ na ngeen fonk seeni sëriñ na ngeen bëgg seen sëriñ bu leen fi jóge di tuutil seen benn sëriñ lii cëru yàlla la bu ma jox rek am na ku gën a sonn lu ma sonn te amul lii ba may am diplôme yi ba may def njàng yi ànduma ak ndey ànduma ak baay du bourse gouvernement du ndimbal peintir na ay oto ngir yore sama bopp yenu naa ay saaku ngir yore sama bopp defar naa ay robinet ngir fay sama njàng amul lu ma deful waaye tey ji ngeen xam ne bu fekkoon mënoon naa xar bopp yi dugal ko ci wallahi yéen ñëpp bu ngeen di dem kenn du nekk jaahil ñëpp dañuy xam yàlla allahuma inni asaluka bi anna laka alhamdu laa ilaha illa anta alxanaan almannaan badiu samawati wal ya zal ya hayy ya qayyum la tajal hada alliqa axira ya rabbi allahuma salli wa sallim tasliman ala xadimi alhadati alqudsiya ayni rahmati rabbaniya amini asra ilahiya عروس المملكة سمدان بسات الخلة تاج المحبوبية الفاتح الخاتم مولانا محمد أبي القاسم اللهم إني أسألك بمقال إذ من أغشك ومتع من كتابك واسمك الأعظم ومجدك الأعلى اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبكلماتك التامات التي لا يجاوز البغل ولا فاجر an tusalli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad warham muhammad wa ala muhammad kama sallayta wa barakta wa rahimta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun allahumma yassir wa la tu'assir allahumma sahih wa la tusaqqil waftah lana jami'a babal khayrat wa bibanal arzaq fatan qariban fatan mubinan fatan mutlaqan fatan tajlu fil izza wa sharafa wal majda wal bahjata wal bahbu wal baha وطول وطول العمر وسعة البدن وطول وسعة البدن والفرح والسرور ونيل المراد والمرام والمقصود والمقاصد وقضاء جميع الحوائج من الدغى كمال اللهم إنا نعوذ بك من عين السوء وفم السوء ودوان السوء وجار السوء وجيران السوء وقيام الليل وقيام النهار كل يا رب العالمين allahumma ighfir lana warhamna waafina wasturna warzuqna wa ajirna min annaar wallahu ya'simuka min annaas wallahu ya'simuka laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah

yaa ngeen jëf merci et félicitations. bagay macha allah yéen woon naa leen merci pour l'invitation yéen woon naa leen merci pour l'invitation vraiment vraiment ñu ngi xaw a lay ziar. xëy na lool. yàlla yàlla moo tax lépp rek. yaa ngi benn air bi incha allah. yàlla na gàllankoor